lool moo tax borom xam-xam yi nag ne d'accorduñ ceeg moom ne lépp lan mooy wane ne loolu moo mudraj la amul waaw te du saxee ci woote woo kese mu ne waaye li li li am ba de sax mooy wa qad ittafaqat riwayat fi sahihayn wal muwatta ala ithbatiha li am ba des mooy riwaaye yi dañoo dëppoo yi nekk sahihayn comme ni ñu ko defee taxrib bi sànq ak ci muwatta wax nañ la imaamu Maalik solo na ko rahmatullah ala al jami' saxal al muazzin ci fin bi kon loolu lu ama am solo la waaw léegi al imaam al xaafid eh, rahmatullah alayhi eh, daal di indi beneen affaire mooy ñi nga xamante ni eh, parce que loolu ñu ngi la ko doon wax ki ni waa léegi booy non ci jotaay bi lañ la ko doon wax ne la du du du wuute bu bu rëy sax waaw du wuute bu rëy mooy man est wax ji bu ne euh, bu ma déggee noddukat bi mu ne allahu akbar allahu akbar waaw allahu akbar allahu akbar est-ce damay topp di comme li ñu waxoon bee passé ñu la ko wax da ngay wax di wax loolu lépp di wax loolu lépp ba hayya ala salaa nga ne hayya ala salaa hayya ala salaa hayya ala falaa bam jeex loolu waxoon nañ la li gën a dëgër mooy ne déet loolu hadiisu Seydina Omar beeg Seydina Muawiya ñoom ñoo euh, xaas ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo particularisé àtte bu ngeen déggee noddukat bi di wax wax leen li mu wax. waaw yoo xam ne kon bu dee hayya ala salaat nga ak boobu du ñu du wax hayya ala salaat du day wax la hawla kii dégg wala quwwata illa billah euh, moo tax al imaam al mu ne misle ma yaqulu bi yeneen saa salaam wax mu ne loolu euh, dafay nekk benn mbir mu ne qaala al-Kirmaani mu ne al-imaam al-Kirmaani rahimahullah nee na wax ju Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa yaqul walam yaqul misla maa qaala mu ne waxal lii noddukat bi wax te waxul nga wax lu mel ne mais loolu xam nga loolu sax na bay nañ wax li mu wax rek mu ne te waxul loolu li yushira ngir mu yëgle bi annahu yujibuhu ba'da kalimatin kalima mithlu mithlu mithli kalimatiha mooy day tontu comme li ñu waxoon wax nañ ko sànq wanne eh, hadis sayna Umar moo ko leeral bu muazzin bi waxee allahu akbar allahu akbar kenn ci yéen allahu akbar allahu akbar mooy loolu hmm, noonu lay demee mooy da koy tontu saa bu waxee benn baat mu wax al imam mu ne al al haafid ibn Hajar mu ne qultu wa sarihu fi dhalika côté bii nga xam ne mooy déggin bii te waxoon nañ ko sànk ne loolu euh, nit mën na ko ci déggee mais sauf que yoneen saa salaam mooy leeral xadis mu ne loolu li koy leeral wa sarihu li ci gën a leer fii daalika maa rawaahu an-Nasaa'i mooy li al imaamu an-Nasaa'i rahmatullah alayhi solo min xadis Ummu Habiba jële ko ci Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyaan nekkoon soxna ci yonent bi alayhi salaam radiyallahu anhuma mu ne annahu sallallahu alayhi wa sallam kaana yaquulu kamaa yaquulu al-mu'adhdhinu hattaa mu ne yeneen ci bari saa saa da doon wax comme li nga xam ne moom la noddukat bi doon wax ba ne mu noppee léegi nag mu ne wa amma léegi ñu ngi ñu ngi ci masala boobu ah mooy est ce que man war a wax lépp wala hayya ala salaat hayya ala yi bu ñëwee dama koy changer ak alxawqala hayya ala mooy hayya ala salaat hayya ala alfalaah xawqala mooy wax ji ma naan laa hawla wala quwwata illa billah léegi hadiisu sayyidatu ummu Habiba bi lu muy niru mooy comme xadis zahiru xadis bii ñu nekk ak bi ñu jóge ida sami'tumul mu'azzina ah faqulu mithla ma yaqul wax leen lu mel li mu wax moo tax ma ne la imam an-Nawawi jataay bi weesu amoon na xadis boo xam ne bu soibu Seydina Muawiya wala Seydina Umar yelloon na boo dugg fi même bu deene moom loolooy mazhabam de keneen si daxay ale yi ñoom dañ ko kii dégg dafa war a xaw laa hawla wala quwwata illa billah pourtant andiwu fi xadis yooyu indiwu ci benn léegi nag loolu lañ la xadiisu yaay ummu Habiba bi day niroog xadiis bi ñeneen saa salaam de mosoo la dégg noddukat bi day wax comme li muy wax ba ni muy noppee. al imaam al xaafiz mu ne rahimahullah wa amma abul fath al ya'muri fa qaala zaahirul xadiis annahu yaqulu misla aqiba faraagil mu'azzin lii waxoon nañ la sànq mu naan mu ne <laughs> ne lii moom yore saa salaam moo ko li feeñ xadis bi boo xoolee ci kaw noonu day mel ni wax ji mooy nit ki lay wax comme li noddukat bi wax mais bu noddukat bi waxee ba pare mooy allahu akbar allahu akbar balaa ilaha illallah yow nga bàyyi ko ba mu pare lépp mooy dégg na la almuwaaj <laughs> si daa saxantuwul ni daa am ah mooy dégg naa kon noddu lépp comme ni ñu ko waxoon léegi nga dooru reprendre mais loolu leer na ne du loolu waaw comme niñ ko waxe woon ci xadiis Seydina Omar bi leeral na ko wallahu taala alam léegi nag mu des bu dee na waa ji benn masala waa ji daal daa am lu mu nekk wala mu fàtte dégg na noddukat bi de mais mu am ci lu mu nekk ba fàtte ba waxul li noddukat bi wax jékki-jékki rek dégg mu naan ko laa ilaaha illallaah mais waajoo lu muy def <laughs> Hmm? waaw yow li ñu dañ naan ko c'est trop tard c'est bon <laughs> hmm? al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ci al Muhazzab euh, bon bu dee loolu da dal nag sopp nañ istihaba lahu tadaaruk ida lam yatul al fasl ida lam yatul al fasl mu ne bu boobaa sopp nañ waa jooju mu comme kooku moom mooy liñ doon wax sànq de lu loolu moom finalement loolu lay def du da koo def am daan da tey waaye daa nekk ci lu ko soxlaal wala mu fàtte jékki ni i dégg <laughs> noddukat bi di jeexal mu ne waay léegi kooku mu ne kooku nag sopp nañ mu reprendre nodd gi moom moom mu waxal wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wax li noddukat bi waxoon yépp waaw bu dee ne diggante bi mu ko fàttale ko ji noddukat bi pare yàggul mu ngi noonu léegi nag mu des meneen mbir waa bu dee nag man damay julli nag hmm? bu dee ne damay julli lan lay def mooy waaji nga ne ma c'est-à-dire nga ne ma waajoo xam ne damaa nekk ci julli <laughs> léegi bi nga xamante ne nii ci lañ nekk ci biir julli ji ah ma dégg waa ji nodd waa mais bu boobaa ana ana naka lay def <laughs> est dama koy wuyu hmm? walla déet euh, non non non attention man duma ko wuyu ah non man duma ko wuyu waaw ma ne la eh, bala ñoo ñëw ci masala bi daa am masala biñ jóge eh, daa am ma fàtte te duñ ko wax eh, jàlluñ ba ci biir mooy waa léegi attention est que nit ki bu déggee noddukat bi wax comme li xadiis Seydina Abdallah ibn Amr biñ jóge ak xadiisu Seydina Abu Sa'id bi ak xadiisu ñu yokk ci yaa Ummu Habiba bi nekk imaamu nasaa nee na saa salaam bu ma soon a dégg noddukat bi day wax li muy wax ba mu pare waa léegi est-ce li qaa'ilin nit mën na ne moo kon bu boobaa man man naa wax li muy wax bu nee hayya ala salaa sax ma ne hayya ala salaa mu ne hayya ala falaa ma ne hayya ala falaa loolu lañ la ne li gën a dëgër mooy ne loolu dañ koo xaas wax la ñu joyu xadiis yooyu li ko tënk mooy xadiis Seydina Omar ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu loolu moo gën a dëgër sauf que am na ñoo xam ne dañoo wax ne dañoo wax ne. Euh, comme al imaam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi euh, euh, dane affaire bi yahtamilu an yakuna dhalika min al ixtilaaf al mubaah fa yaqulu taaratan kaza wa taaratan kaza <laughs> waaw <laughs> yenu na ne comme que daal xadiis yi nañu ko wax ah, bon léegi kon benn mbir la mooy day yenu ne ndekk kon affaire bi mooy ci wutee gi nga xam ne lu dagan la mooy boo ci def baax na léeg-léeg li gën nag mooy nga boole leen mais noo leen di boolee mooy léeg-léeg boo déggee noddukat bi yow nga wax li mu wax lépp bam jeex bu ci dugal la alxawqa la non bu nee hayya yi hayya ala salaa hayya ala salaa nga wax kom li wax hayya ala salaa hayya ala falaa comme li ko li ni zahiru hadis bii ñu nekk nii ak hadis yi ñu fi tudd léegi yooyu ñu am Ummu Habiba beeg Sayyidina Amr ibn Abdallah ibn Amr radiyallahu anil jami' di wane ci biti léegi nag bu beneen yoonee nga déglu beneen yoon nga changé nga def bu nee hayya ala salaa boobu nga wax la hawla wala quwwata illa billah loolu la al imaam Ibn al-Munzir ne lii day yenu ni lii mën naa nekk mooy tànn sa bolo la neex la li gën nag mooy léeg-léeg nga def bii léeg-léeg nga def nii. al imaam al-Hafiz Ibn Hajar mi mu tuddee lii mu ne waaye nettali na lenn ci ñu mujj ñi borom xam-xam yi bokk ci waa ahlul usul que ne alxaas kat ak al aam buñ leen mënee boole. Hmm? dañ leen di boole dañuy day war wajaba i'maluhuma waaw wajaba i'maluhuma anna al-xaas wal-aam idaa amkana al-jam'u baynahuma wajaba i'maluhuma kene fii dañoo am loo xam ne ñoom dañu parce que xam nga al-aam al-xaas muqaddamun ala al-aam mooy bu wax ju jooyu amee comme ñi ngam fii bu ngeen déggee noddukat bi neen wax li wax ba pare xadiis bi Seydina Omar bi ñëw wone ne yeneen saa salaam sauf que hayya ala salaa yi kat nee bu boobaa wax leen laa hawla wala quwwata illa billah bu boobaa dañuy jël xaas bi féetale ko kaw ci am bi moo koy tënk li tënk mooy féete kaw li nga xam ne dafa jooy mu ne nag lenn ci mutaaxiruna yi ci waa ahlul usul dañ ne bu dee nag am beeg xaas bi lii général ak li ko particularisé mën nañ leen a boole bu boobaa day war ñu boole leen. léegi nag ci kaw noonu falima laa yuqaal waa kon bu boobaa lan mooy cere ñu wax ne yustahabbu lissaami an yajma'a bayna al-hay'ala wal hawqala waaw lii beneen wax la bu wuteeg biñ jóge sànka ah. xam nga maam nun Mundir dala ne léeg-léeg nga wax bi léeg leen nga def bii sauf que wax bii nii moom dana la ngay boole ñaar yi <laughs> noo koy boolee mooy nga wax yëpp mooy bu noddukat bi di wax allahu akbar allahu akbar nga ne akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah nga ne ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah nga ne ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah nga ne ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaa mu ne boobu rek la nan la da nga naan hayya ala salaa ba pare nga ne la hawla wala quwwata illa billah mooy boole am be xaas bi wax bi naan <laughs> moo tax ci kaw ñooñu ñu ne ñoom lan moo tere kon nit ñu ne sopp nañ nit ki ak dégg ji boole lépp waaw bayna al xayaa la wala xawqa la mu imaam alxaafis nag mu ne rahmatullah wa huwa wajhun aw wàll la ci xanaa ci ngiiru xanbali yi am na boo xam ne nii ñoo xam ne nii lañ gis mbir yi ne waaw lii la voilà kon boo seetloo euh, <laughs> euh, li nga xamante ne boo récapitulé wax yi am nga wax waa jumhurul ulama ñi ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoom dañu ne déet mbir mi day am da ngay wax li noddukat bi di wax première wax ah boo ñëwee ba hayya ala salah hayya ala falah nga ne la hawla wala quwwata illa billah loolu la waa jumhurul ulama wax léegi nag mu am ñeneen ñoo xam ne comme al imaam ibnul mundir li mu wax li nga xam ne dane euh, pourquoi pas mu nekk ixtilaaful mubaax al ixtilaaful baax wute boo xam ne mooy man nga wax bii léeg-léeg nga wax bii nga wax li noddukat bii di wax lépp léeg-léeg bu waxee hayya ala salaa bu boobaa nga ne laa hawla wala quwwata illa la ñett ñetteel mooy ñi nga xam ne dañu ne te wàll la ci waa ci xanaabila yi que ne non da ngay wax lépp bu nee laa hawla wala quwwata bu nee hayya ala salaa nga ne hayya ala salaa laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala salaa nga ne laa hawla hayya ala salaa laa hawla wala quwwata illa billah hayya ala al falaah nga ne hayya ala al falaah laa hawla wala quwwata illa billah <laughs> waaw <laughs> waaw allahu akbar euh, kon loolu Euh, mais nag insha allah euh, li gën a dëgër mooy li nga xamante ne nii mooy euh, li waa jumhur wax waaw parce que imaam al-Hafiz dane waa jumhur dañuy wuyu ci li nga xam ne mooy li yokk bi anna al azkar zaida ala al hayala mooy tudd yàlla yi nga xam ne ñoo yokk ci hayya ala mooy hayya ala salaa hayya ala falaa mu ne foofu e, e, e, mooy bon lii mooy ñi nga xam ne ñoo wax wax yi ñu jóge léegi ñi nga xam ne mooy ñene woon ne da ngay boole ñaari <laughs> ñoom ñu ne bu boobaa da koy bokk noddukat bi ci yool boobu waaw kanta li nga xamante ne nii loolu mooy laa hawla wala quwwata illa billah moo yokku ci hayya ala yi waaw boo ne hayya ala ba pare laa xaw wala quwwata illa billah ba mu ne laa hawla wala quwwata hayya ala la bokkat noddukat bi ci côté boobu sauf que bu dee noddukat bi mu ne boobu moom ngir mu woote jëme ci li ci jublu alors que ki nga xamante ne mooy kii répété moom da ci amee li nga xamante ne nii mooy yoolu euh, sikkar waaye noddukat bi tamit daa nekk koo xam ne yoolu yooyu sikkar ak woo yoonu woote la ci am voilà en tout cas insha allah fii li gën a dëgër ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy euh, waxu waa jumhur ndax hadis yi ñoo ko tënk yiñ la wax sànq Seydina Umar ak Seydina Muawiya radiyallahu anhuma hmm? wallahu taala alam waa léegi lan mooy loolu laa waxoon nañ la ko bëriwul ak wees la hawla wala quwwata illa billah li al imaam at-Tibi wa rahmatullah alayhi wax ne euh, euh, loolu mooy hayya ala salah ñëw leen ci julli ji hayya ala salah ñëw leen ci texe gi mooy halumma mel ni nit ki dan naan ko halumma bi wajhika wa sariratika ila al-huda ajilan waaw wal fawzi bin na'imi ajila fa naasaba an yaqulu hadha amrun azimun la astati'u ma'a ad-du'fi al-qiyaama maa astati'u al-qiyaama bihi illaa idhaa waffaqani Allahu bi hawlihi wa quwwatihi waaw ah, kay mu ne lisaan wax mooy mbir mi hayya ala salaa leen la mooy halumma ñëwal bi wajhika ñëwal ak sa xar kanam ak sa lépp wa sariirati ak sa mbóot sa biir ilal hudaa yow yow miy dégg ci njub gi nu mu gën a gaawe wal fawzi ak tonaw bin na'iim gañe ci xéewal yi nga xam ne aajalam ñooy ñëw li yàlla dig yawmal qiyaam te ñu gis ko ci ngëneelu nodd te rafete ko sànq bi ñuy tàmbal bu boobaa nag ki dégg nodd gi ah bu déggee loolu hayya ala salaa hayya ala salaa loolu nag day nekk lu approprié loo xam ne moom lu yellu la lu lu lu lu lu dëppoo jamono jooj mu ne lii de mbir la mu màgg moo xam ne bu doon man kese sama <laughs> faiblesse man doomu aadama doon na man doon doon naa doon naa ñàkk man taxawe ko lu dul yàlla daal di may duppaale ci xawla na quwaam ndax alxawl wal quwwata lillahi laa li ahad waaw pexeeg kàttan loolu yàlla lañ ñeel mais ñaanul keneen waaw allahu akbar kon am na nag yeneen wax yoo xam ne yu al imaam al-Hafiz gisite ci yenn salaf yi yoo xam ne ay wax la yu ñuy wax waaye liñ la ko yàgg a wax alhuda ak tam liñ jub kese sax mooy li yonent bari saa am nee yow loolu dañ koy tudd kese waaye c'est pas pour nit naan yow léegi di nga ciy may sa bopp di permettre sa bopp di def loolu même bu dee am na ñi ko def mais sauf que euh, seen dalil moo def waaw mu ne Euh, euh, al imaam Ibn Jurayj mu ne Abdurrazzaq dafa solo al imaam Abdurrazzaq rahimahullah jële ci Ibn Jurayj ci loo xam ne premièrement dana qaala huddistu nettali nees ma xam nga wax jooju moom <laughs> mooy engagé wu ci boppam waaw anna an-naasa kaanu yunsituuna lil mu'addini insaatahum lil qira'a que ni nit ñi dañ doon déglu noddukat bi ni ñu doon dégloo kuy jàngal Qur'aan falaa yaqulu shay'an illaa qaalu mithlahu noddukat bi du wax dara lu ñu wax lu mel ni wax hatta ida qaala ba ni muy waxe hayya ala salaa qaalu la hawla wala quwwata illa billah bu waxe hayya ala salaa ñu ne la hawla wala quwwata illa billah wa ida qaala hayya ala salaa qaalu ma sha allah bu dee <laughs> buñ ne la hawla wala quwwata buñ ne hayya ala falaax nag <laughs> ñu ne ma sha allah <laughs> waaw mu ne imaam al-Hafiz mu ne wa ila hada saara ba'd al-Hanafiya mu ne ci wax jii nag ci la leen Hanafiya yi ci lañ jéngi jëm ne lii nii mooy man nga allahu akbar allahu akbar nga ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar da ngay déglu lu mu wax nga wax bu ñuy hayya ala salah nga ne laa hawla wala quwwata illa billah bu ñuy laa hayya ala falah nga ne ma sha allah waaye loolu loolu boobu dëgërul de mu ne war a waa Ibn Abi Shayba mithlahu an Usman mu ne lu mel ni al imam Ibn Abi Shayba soloo na ko Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu mu ne wa ruwiya an Sa'id ibn Jubayr qala yaqulu fi jawab al hayya la beneen wax mu ne jëlee nañ ci Sa'id ibn Jubayr taabi'i boobu rahimahullah taalibi ibn Abbas radiyallahu anil jami' yaqulu mu ne fii jawaabil hayya ala sami'na wa ata'na bu boobaa <laughs> boo déggee noddukat bi buy wax da Allahu akbar Allahu akbar nga wax yooyu yëpp bu ñëwee ba hayya ala salaa nga ne sami'na dégg nañ wa ata'na te topp nañ mais <laughs> euh, yii tamit xam nga ne wute na ak yonent bari saa saam doon doxale ñaar yii yëpp du benn boo xam ne bu sax la bu jóge ci yonent bari saa saam da moo tax ma ne lañ koy nettali nii kese yow bul permettre sa bopp di def lii kan la ñu yonent bari kan la ñu yàlla royloo yonent bari saa saam waaw yow gis nga lu yi bari bul seet kana wax dara kana waxu dara yow la yonent bari saa saam la waxam dëppoo xoolal waxu yonent saa boo ko xamee. ak jëfam li sax li ci jóge ci moom di nga xam ki dëppoog moom ak ki dëppoowul moom ki dëppoog moom yow boo ko toppee du moom nga topp dëgg yoneen saa sama nga ki dëppoowul moom nag moo wutal ko ngànt te ne bon kanta man moom du ma jëfi loolu voilà loolu mooy wax ji ah. <laughs> voilà <laughs> voilà <laughs> waaw mu ne am na ñeneen ñoo xam ne ñoom kanta ñoom dañ ne laa yujibu illaa fi tashahhudayn faqat am na ñoom dañ ne noonu noddukat boo ko déggee muy wax doo wax dara lu dul bi muy waxe ashhadu an la ilaha illa allah ak ashhadu anna muhammadan rasulullah foofu kese ngay waxe nga koy tontoo ngay waxe comme li mu wax <laughs> waaw am ñeneen ñu ne ñoom non non non huma wat takbir mooy shahadati buy wax shahada yow ashhadu an la ilaha illa ak la allahu akbar allahu foofu kese ngay répété mais lii tamit xam nga ne lii yëpp ay wax la yoo xam ne dëgërul hmm? am yeneen i wax yoo xamante ne nii euh, ñoo xam ne moom dañ ne non affaire bi lenn la comme l'imam Tahawi lim tànn <laughs> ne mahma ata bihi mimma yadullu ala at-tawhid wal ikhlas kafa mooy waa daal bu déggee nodd bu waxee loo xam ne day tegtale ne di wéetal yàlla ak sellal daal borom bi jaamu bi mu koy jaamoo wéeru gum wéeru ci moom ak yaakaar gum ko yaakaar loolu doy na ko mu ne loolu la imaamu Tahawi ànd mais lii itam xam nga ne sori nag li nga xam ne moom la ñu imaamu Nawawi indi fii min kalaami sayyidil abraar <laughs> eh? ah xam nga ne wute na lool <laughs> ah wuute nag vraiment ak loolu moo tax loolu yii nii yépp yow boo fi jàpp benn di ko def maanaam waaw min kalaami sayyidil mursalin waaw koy jaawale waa jële sax euh, al muntaxab <laughs> <laughs> al adkaar riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursalin xam nga ne wuute naag waxu sayyidil mursalin yi ñu andi fii way ci buntu bi alayhi salaam alayhi euh, wa alayhim afdalu salaatu salaam waay <laughs> kon loolu yii nii euh, daa nekk yoo xam ne moom sa waay dañ koy nettali nii mais bu ci jëfe benn li ngay jëfe jëfe li sax tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo gisee nag ku koy jëfe ne moom lay àndal ko diw ah nga bàyyi koog li muy def waaye yaw moom defal li nga xam ne euh, moom la yonent saa san denk léegi nag mu def beneen affaire al imaam al hafiz wax beneen masala hmm? ab woo xam ne wute la mais léegi hal yujibu fi tarji'i am la aw la boobu benn mbir wa fiima ida addana muadzinun axar hal yujibuhu ba'da ijabatihi lil awwal aw la <laughs> mooy we xam nga bu dee noddu bi nga xam ne mooy noddu bi xanafiya yi rahmatullah ak xambali yi loolu amul tarji amu ci nga ne ma luy tarji ma la tarji waxoon nañ ko de bi ñuy wax bi ñuy tàmbali euh, euh, buntu bi baabu fadlil adhan biñ koy tàmbali taxawoon nañ ci siyaar yi ñetti siyaar ñetti façon noddu yi biñ la njëkkoon wax te moo doon ba xanafiye yeeg shafi'i ak hanbali yi rahmatullah alayhim te mooy eh, azanu bilal radiyallahu taala anhu wa ardah façon noddu boobu amul amul tarjiya tarjiya mooy lan mu ngi am ci noddu abu mahzura yi nga xam ne imaamu malik ak imaamu shafi'i moom lañ tànn tarjiya mooy bu ma ne bu noddukat bi ne tàmbali bu dee Maliki yi ñaari allahu akbar kese lañu wax début bi nañ jël boobu après tarinière bi dañ ci Shafi'i yi ani allahu akbar allahu akbar après mu wax ci suuf muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah lii mooy tarña mooy yi muy wax ci ndànk laata mu yëkkati wax ashhadu an laa ilaha illa allah laata muy yëkkati nii yi mu doon wax ndànk ci suuf baa mu ko ashhadu shahaada yi noonu loolu mooy tarña léegi loolu la boroom xam-xam yi wuute waa loolu daa bokku ci waa ji li mu war a répété mooy ma nee ci boo xam ne façon nodd boobu yonent mi alayhi salaam jàngaloon Sayyidina Abu Mahzura radiyallahu anhu moom nodd boobu noddukat bi mais bu noddukat bi ne allahu akbar allahu akbar ma ne allahu akbar allahu akbar man mii dégg waa léegi bu ko do ashhadu an la ilaha illa allah est-ce que boobaa damay man man ko dégg parce que bu dee ki nekk ca biti jàkka ja man na koo gën a dégg xanaa haut bi mu xaw a fort kooku waxuñu ko mais ki dégg parce que bu dee ko kooku day déggaat ci ki day duggaat ci masala bi ñu la waxoon ki boo gisee kenn fële mu leer na kii day nodd mu ngi ci kaw manaara ga ni day nodd leer na la waaye déggoo ko kooku yow waxuñu la <laughs> nooy wuyoo ko loo xam ne déggoo ko bu boobaa tarjiya bi ki nekk fu sori dégg allahu akbar allahu akbar bu njëkk bi ndeke noddukat baa nga la ilaha illallah ña nekk ci biir jàkke ñaa tax ñu wax waa kooku day rafete wala déet day wax li muy wax loolu am wuute la waaye am na beneen wuute waa léegi man ma déggub noddukat kii noddu man rafete wax li mu wax yépp xay xawla xay xale yi ma def xawqala a xawla xawla ba pare la ilaha illallah mu pare keneen ma dégg beneen jàkka di noddu waa mais bu boobaa est-ce que day ci ñi jàpp ne dafa war même ñi jàpp ne dañ koo sopp mais bu boobaa est que nga da ngay da ngay wuyu kii wuyu kii hmm? ah al imaamu Nawawi rahmatullah alayhi mu ne ah masala bii moom mooy bu mujj bi dinañ ñëw bële bi nañ di ko wax kaw na boobu alhamdulillah waaw mooy tarjih bi dañ koy wuyu dañ naan la waaw bu dee danga ko dégg ndax bokkul ci nodd bi ila sami'tumun nidaa du ci la <laughs> bokku ci wala déet mooy loolu muy wax ci suuf noddukat bi bi mu daal am allahu akbar wax jooj muy wax ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ci nodd bi wala déet kon man mi koy dégg dama koy répéter loolu mooy li dëgër kon masala boobu féeti na boor <laughs> walillahi alhamdu wal minna ki ko déggul kooku waxuñu ko voilà ka nekk ca biti moom dëkk haut-parleur yi parce que haut-parleur yi buy wax ci kaw la ñuy dégg léegi ci suuf la ko wax dégg ko kooku waxuñu ko voilà mais ku ko dégg moom da ngay répété léegi nag mu def masala bi waaw ma dégg kenn nodd ba pare te ba pare keneen nodd <laughs> nga ne ma déet yow kay xaaral saway ah man may yow may yow man moo joor Sénégal ngay nga naan lan Ndakaaru da ngay dégg fajar kii noon fii kii noon fi ba tàggoo sax heure fii bala moo pare balaa buy tàmbali ma ne la déet bul wax moom gese fem neel de réewu yëpp <laughs> la boo demee makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima walla du kaaba ga rek fa nekk waaw yeneen da ngay dem <laughs> même kaaba gi nga dégg muy nodd kenn mën nga ko dégg jàkka beneen bu nekk ci wet gi di nodd même jumaa yonent baay saa saam masjidu bilaal bi nekk foofu man nga dégg ñoom itam ñuy nodd ci wet gi léegi wax ji mooy bu boobaa kii wa ngi nodd pareegul kii di nodd waa man lu maa def <laughs> damay tontu ku nekk di wuyu ku nekk loolu mooy wax ji imam an-Nawawi mu ne lam ara sey shay'an li ashaabina man de masala bi gisuma suñu mbokk Shafi'i ñu wax ci dara waa imam al-Hafiz ibn mu ne waqa après euh, bon moom mu ne wa qaala ibn mooy imaam an-Nawawi mu ne kanta imaam ibn Abdissalaam rahmatullah alayhi nee na yujibu kullu waahidin bi ijaabati mu ne ma lii daal leen leen la ah euh, ku nekk waaw